tërale ko yonent noonu ab yonent kenn du ko toxal fam dee rek lañ koy suul mu ne ko bàyyil ba keneen wax ko ndax dañuy tuuma léegi defe ne lim dee ci sa néega tax ñu wax loolu ba ñëpp ñëw nag ku nekk ne seede naa ne yonent na ne ab yonent duñ ko toxal fam dee lañ koy suul ñu soog ko suul ci ni day ay sa tam an faqat dundil na mu almaal ajut firi daaka ci ngërëm sa abubakar siddiq xalalam yëpp dundil na ko ci ngërëmal yonent sallallahu alayhi wa waa taa joxe mu jàmman mboole mi alalam walaay daaw duñu àgg nag tey de taxaw na bés moom Babacar Siddiq joxe lépp lu ko yàlla joxoon ba dese dara de yonent fa doon laaj sa tax jëmmi bés Abubakar taxaw di joxe limam ci huru sax xaalis ba desewut benn libidoor wala benn dërëm mu taxaw di joxe limam ci tool yi tandarama ba desewut genn tandarama muy joxe këtam di joxe ay gëléemam ak jaamam di joxe ay yéreem moom Abubakar ba abaaya bi gàddu woon fi mu taxaw di saraxe moom rek la dese ci lu moom de Jibril wàcc solo abaaya bu ni doog ba Abubakar yonent ne ko lii lan mu ne ko malaaka yëpp a ngi sol abaya ngit bëgg a ñu doog Abubakar Siddiq radiyallahu anhu rek waa abi Hafsin géñ naa ci abi Hafsin man asarallahu ko feeñal yàlla bi ci moom diina diina lislaam mi ngi géñ itam ci abu Hafsin mooy Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu ki nga xam nag ne ci moom la yàlla feeñale diina lislaam de farxawaata jajru xabaaw noonu yele lu jiitu Omar jébbalu yonent sallallahu alayhi wa sallam daf doon nëbbu moo julli ñëpp ca daaroo arqam ibnu arqam ndax ragal rek lori xéefar yi de Omar ibnu na ne dafay dox bés ba taseeg kenn ci saaba yi ne ko yow it jàng nga xabaab yi larati jàng nga mu ne ko bu ma jàngee itam day ku la gën a naqar yi jëkk na maa jàng te gën laa jege mu ne ko kan mu ne ko Fatimata sa jigéen ak jëkkëram ñoom ñëpp ay jullit lañ de mu ne Fatimata sama jigéen jàng na mu ne ko moog jëkkëram yëpp ay jullit lañ Sidina Omar daldi ñëwal kër ga daldi dóor jëkkër yi jigéen bi ba naccal kanam nga jigéen ba jóg nag poñe Sidina Omar xas ko saaga ko ne ko xéefarab xaraam bi jébbalu nañu mu neex la mu naqadi la ànd ak sa torox ak bakkan ñun topp nañu yàlla ak ab yonentam loo mën defal mu ne man bi may dugg ci jubnee bi sax mu mu mu xaw a rus nag ndax li mu def gorom bi ci kaw tooñ rek mu ne man bi may dugg néeg bi sax li ma dégg ngeen di wax lan la ñu ne ko téere bi yàlla bi lañ doon jàng alquran mu ne ma seet li ngeen di jàng jigéenam ne ko doo ko seet ndax yéefar nga mos laa sangu janaba te alquran yàlla dafa wax kenn du ko laal lu ko sangu mu ne suma sangoo nag mu ne ko waaw demal sangu mu sangu ñëw jëkkër jigéen di yoon ko ta ma anzalna alayka alquran li tashqa illaa tazkiratan liman yaxshaa tanziilan mimman xalaqa arda wa samaawaati wal arda arrahmaanu alal rafet na di mu wan ko saaro hadiid yusabbihu lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi ardi ba ci huwal awwalu wal aaxiru waz zaahiru wal baatinu mu ne yal na Quraysh dee wax ju rafet ji la Quraysh di daw di ko dawloo nit ñi wan leen ma fu ma mën nekk de mu dal di ko tegtal ne ko yonent nga ca daaru Arqam mu daal di jiwal si kër Arqam rek ba mu jubee barab bañ nit ñi rëj rëj loolu laan ñu ne Omar ibn Xattaab a ngi ñëw te moo gën a xiis ci ñun Hamsatu fekk jébbalu na ca démb ja Hamsatu ibn Abdul Muttalib Hamsatu ne bàyyi leen Omar mu ñëw dafay ñëw rek jébbalu si loolu la mën a def su defee lu ko mooy jaaseem jooja mu gàddu moom laa koy reyale yonent ne bàyyi leen maak moom ba Omar jubee waaw kër ga rek yonent génn gàttandu ko daldi ko poñe ipp ko ne ko Omar dayal fa suufu laa day moos lu may la wàcc ci xaat ak samuur wàcc ci yow sidina Omar daldi karkar lox daanu ci suuf ba mu jógee rek ne ashadu an laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullaah ñépp kabaranoo nag ñu ku nekk na wutam xunt mum dem làqu fa jàpp julli da ñëw du fi am ah xanaa du nekk ci dëgg su fekkee ñu ngi dund ak suñ dee yonent ñoo nekk ci dëgg suñ dund ak suñ dee mu ne ñuy jaamu jibteeg xosa ci makka di ko feeñal yooyu nga xam ne duñ dara di jaamu laaw di ko nëbbu lool day tey lay mu jaam ci makka mu ne ñu daal di génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari sappe fenn sa xamsatu jiite ca ibnu abdul mutalib fenn sa umar ibnu xataab jiite ko de ñu sank yonent bi nag daal di ñëw ci kanam kaaba ga julli ci kanam xéefar yëpp ñu ne ay xam nag umar ibnu xataab jàng na waaye dëgg xuraysa yëpp danañ jàng la lislaam féete kaw kéefër ku mu waateem sa wiyu aji jubla sa aji jubla de mooy Omar ibn Xataab mi nga xam ne xamul lu may wax dëgg te àtteem xamul lu may àtte bu jub de benn naafeq dafa layoo benn yahud fekk na naafeq baa tooñ naafeq xam na ne yonentu moom dëgg rek la yaate yahud ba nag lam dadoo yahud xam na ne yonent dëgg rek lay àtte mu ne nañ laawe ji ci yonent bi naafeq ba ne ko déedéet nañ laawe ji ci Kaab ibn Ashraf njiital yahud yi xam na ne Kaab ibn Ashraf moom ku ko ger rek mu àtteel la moom naa naafeq ba moo tax mu xëcc loola yahud bay lànk ne ko nañ dem ci yonent bi rek ñëw ci yonent bi yonent bi àtte leen yahud bàyyi ko mu ne moom àtte bi yonent doyu ko ñëw ci Sidina Abubakar ne ko àtte ñu naa fekk ba ne moom boobu àtte doyu ko ñu ñëw ci Sidina Omar ne ko àtte ñu de yowat ba ne ko yonent àtte nañu kat mu ne àtte yonent doyu ko Abubakar àtte nañu mu ne àtte Abubakar doyu ko Omar ne ko toogal nag mu ñëw léegi àtte la dugg ci néegam rek génn jaaseem ñëw dagg baat ba ne ko ku àtte bi yonent doyul àtte Abubakar doyul la Omar moom nii la lay àtte ah ñu daal di ñëw ci yonent ne ko Sidina Omar rey na nit Sidina na jullit dañ ko rey ba yonent xaw a jaaxle laaya daal di wàcc nag wane ne kooku du jullit naa fekk la rek fee kooku mooy Omar ibnu Xataab ci jamonoom dafa maandu ba nga xam ne lépp topp na ko yar na mbooleem lu yàlla bind ci jamonoom Omar yar na safara Omar yar na ndox mi yar na suuf si ci jamonoom Umar ibn Xattaab dafa amoon safara woo xam ne ataa ci jamono yonent daay koo xam ne at mu na rek bu takkee laa bu demu ñëw lakk mi dina rek ataa ci jamono yonent jamono Babakar ba Umar faloo rek daay ga dëgg Medina ñu ne daay ga jógati na fakk Medina lakk mu ne daay ñu ne waaw mu dindi tañ laayam jox xalelam ne ko firi ko ca kanam daay ga ne ko jaama bi yàlla li ñuy wax Umar ibn Xattaab na ne nga yem foofu bu lakkati dëkk bi yonent bi gën safara sa ne gamaj ci la Medina ga jëlake ba ba tey Omar yar na ndox mi niiru misra daf daa def at mu nekk balaa ball rek ñu sañteel xale lu jigéen bu gën a rafet takkal ko sànni ko ci sóob ko mu dee eh, mbënn ma soog a bënn de te mbënn ma ci la mbay ma aju de bu mbënn ma dawul rek waa misra duñ bay tam ci ci mbay la ñuy dunde ba nga xamee ne saaba yi ubbi nañ misra ba moom ko amru ibnu aas yi mooy gouverneur bi ba waxtu mbay jotee amru bind ko de ne ko kat mbay mi jot na te nii lu misra rek kaame mbay mi bu ballut kenn du bay te bon dund du am ci réew mi te xam naxaada nag du ball mukk lu may ba tañ ko joxee ferawu jigéen ba gën a rafet waajal ko takkal ko de sidina war ne jox ma kayit ñu jox ko kayit mu bind leetar tukki ne ci jaamu yàlla Umar ibn Xattaab jëm ci niiru Misra su fekkee ci sa kattanal bopp ngay dawee bëgguma sam ndox toogal su fekkee yaa ngi daw ci kattanal yàlla nag dawal ci kattanal yàlla man de duma la jox dara dara dara dara salaama Umar ibn Xattaab ne sànni leen ko sama lettre boobu ñu sànni ko lettre ba nii du misra daw ba weesu fa nga xam ne fa la daayam ba léegi kenn joxatu ko xale boobu de ngi xam ne yar na ndox ma mar suuf si yëngatu na ci jamonoom mu daldi fa xeetam wa nekkut tir ko suuf lu tax yonent dund ci sa kaw ba génn àddina yëngatuwu la Abubakar dund ci sa kaw ba génn a yëngatuwu la Omar ñëw nga naa nga yëngatu dalal laa wax feeg jënguma ci sa kaw waaw bul yëngu de waaw suuf sa dal di dal kooku mooy Omar ibn Xattaab de ibn Affaan ak doomi Affaan moom it fukki at ak ñaar la faroo ak genn wàllu at ñu ñu sayidloo ko bañ ko sayidlooyee nag dëbb ko paaka ci xolam ba mu génn ca gannaaw ga fa doon julee suba jàng saaru yoosu inamaas ko ba siifoo la toog rek xale ba ba dëbb ko paaga fekk daf daa ñaan yàlla ne yàlla yàlla nga ma may sayid te ci dëkkab yonent bi nga ma koy maye de Xafsatu doomam ne ko seetlu li ngay ñaan mënul am dëkkab yonent bii nga xam ne ay jullit rek fi dëkk kenn du fi sayid te balaa ngaa dem ci xare mu ne ko yàlla mën na ma ko jox yàlla nga ma may sayid te yàlla nga ma ko maye ci dëkkab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangootu a génn Medina te bëgg naa sayit benn xale lu fer benn xale lu jaam boo xam ne dañ ko jënd te muy xéefar ñu di ko wax boo lu luwata moo ko dëbb ko ber rek ba muy jiite nit ñi fajar mu laaj nag seet leen ku ma rey ñu seet ko mu ne du jullit ñu ne du jullit mu ne alhamdulilah sant naa yàlla bi yàlla defee sama de nekkul ci loxol jullit xanaa nekk ci loxol xéefar de nga xam ne am na sayid gam doon ñaan bañ ko dëbbee nag nga indi ko këram ñu nandal ko soow soow ma génn ca jam jamba de eh. waaw ñu xam ne kooku dootu mën a dund mu ngay wax nag di wax ne yow sama borom xelante ma di am xar muñ yafal bem duuf seeni borom am gan rey ko laa ñu wàjj laa ñu togg ñu lekk ko te duma duma dajeek yàlla de xelante may mbërëg te duma juddu di xomar tiita tiita tiit Ibn Abbas ñëw ne ko waaye xomar santal yàlla yow mi nga xam ne jébbalu nga rafetal sa jébbal yonent yàlla génn na àddina gërëm la ba noppi nga falu xame xeetu yonent bi maanu ci seen biit yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam yow ragal mu ne kasara ak nguur nga may tagge ak nguur nga may tagge nguur nga may tagge nguur nga may tagge xelonte bu ma jaam benn yool te bu ma jaam mbugal ñu ne ko nag dénkaane loo xam kuy nekk buuru jullit sa gannaaw ndax doo def Omar Omar Abdoulaye ibnu Omar sa doom mu nekk xalifa sa gannaaw mu ne déedéet géño gi ma bokk sax buñ ci fal kenn man kenn doy naa ci li ma ci def doy na doy naa la yow de waaye bu ñu kenn ñaareel ñu ne ko koy fal mu ne duma fal kenn ci guddi Hafsatu doomam ñëw ne ko ah julli ñi de ñu ngi tawat ñu ngi wax ci yow dara de mu ne luñ wax mu ne ko nenañ gétt nag sax kuñ ko dénkoon su la xóoree na yaa ngi dee balaa ngaa dee teg ko ci loxol nit xeetu yonentu yi ñoo gën a rëy gétt nag yaa ngi génn àdduna te tegula ko ci loxol kenn mu noppi noppi ba mu yàgg ne ko ah su fekkee ni dénkaane naa ne diwéy falu sama gannaaw ku ma gën def na ko Abubakar loolu la defoon daf ne woon fal naa Omar waaye suma ma ko defut itam ku ma gën def na ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam moom dénkaane wutoon nekk na kenn falu de Hafsatu ne ba ma déggee mu tudd yonent rek ma xam ne la yonent defar rek lay def du du du taamu keneen ci jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dee daal juróom benn ñii ma xam ne wóor na ma ne yonent bi muy gën a àddina gërëm na leen Usmaan ibnu Affaan Ali ibnu Abi Taalib Talata ibnu Ubaydillaah Zubayr ibnu Awaam Abdurahmaan ibnu Awf Saadu ibnu Ubaadata ñii daal luñ daje rek ànd naa ca de noonu la def moom falut kenn ba mu dee nag juróom benn ñooñu diisoo rek ba fal Sidina Usmaan ibnu Affaan Sidina Usmaan itam falu na fukki at ak ñett moom itam di rafetal xilaafa ga ba jaxase tabi diggante julli ci pexem yahood yi rek ñu rey ko moom sidina Usmaan bañ ko bëggee rey mu ne leen bu leen ma rey su ngeen ma reyee dootu leen daje mukk ci gannaaw benn buuru jullit di di xare xéefari de da ngeen di tasaaroo ba pencam yàlla la ma waxoon moo ñu dal ñu ne ko moo caag danañ la rey mu ne mënu tax ngeen di ma rey xam ngeen ne yonent bi na ne ku gëm yàlla dagganuta rey lu mooy mu def kenn ci yàtt yi murtad di xéefar gannaaw bu nekkoon jullit wala mu njaaloo gannaaw bu mu walla mu rey ñu war ko rey yi man waat naa ne sama diine ba ma ci duggee ba tey soxla wu beneen diine bu dul moom njaaloo nag mosuma koo def ba may xéefar sax sakka bi ma nekkee jullit rey mosuma tuur ci deret yi doomu aadama loo xam ne fees na béjjënam nampatal de lu tàngeen ngeen di ma rey ñu ne ko danañ la rey mu ne xam ngeen ne yonent noon na ku hebal jaysul xasrati gaddu naa laal aljana xam ngeen ne maa ko hebal ci sama ji ma leew mooy xareb tambo maa ko hebal ci téeméeri naaru góor ak seeni lal teg ak seeni teg ak junney gélém yi fa sëf sëf bur ak fero yi leen xamee ak junney libidoor ñu ne ko xam nañ ne yaa def loolu waaye dinañ la rey mu ne xam ngeen ne jàkka ji yonente ne woon ku jënd pakk bi féete penku féete xibla bi yokk ko ci jàkka ji gàddul naa laal janamaa ko jënd ak sama fukki jinne li ñu ne loolu yëpp terewut dañ la rey mu ne xam ngeen ne biiru romata yonent noonu nag ku ko gas te sa baagi xam caag baagi julli ñi gàddul naa laal jana xam ngeen ne maa ko gas ñu ne loolu yëpp terewut dañ la rey de sidina Ali ñëw dàq gaaña ba génne leen kër ga ñëw ne sidina Usmaan gis nga nit ñi dogu nañ ci rey la kat man na soo ma joxee ndigal man dinaa la xaat mu ne ko a Aliou lu toll ni dereti nampatal bi jënam nampatal ci deret buñ ko tuur mukk ci sama sabab de gis nga balanteer bale yonent bi taxaw na fa léegi ne ma Ousmane nii lañ la def boo bëggee ma ñëw dimbale la boo bëggee nga ñëw ndogu seeg man man nag dem ndogu jeeg yonent moom a gënal a sallallahu alayhi wa sallam sidina Ali ne yàlla xam na ne man wàcc naa woon daal di dellu ci këram toog gannaawam rek la xale dugg ci néeg sidina Ousmane rek waaw daal di ko rendi de mi ngi tiim kaamil bi jàng deretam jàng tuuru ci kaw aaya fa sayag fii kaw laa samiul alim ba dee nag ci la yëf yi yàqoo nag dal di jóg nañ fayu rey ñi ko rey sidina Ali yu ne buur ba noppi buur bi moo a fayu te fitna du am xëccoo boobu ci lañ xëccoo xëccoo ba far xeex dox diggante ñaari kuréel jullit de ba fii ñu nekk kooku mooy sidina Usmaan ibn Affaan fii la yaa kay borom xéewal da si xéewal nga xam ne taala yàgg na gis daaw may biha ci moom Moustapha jëm ci Moustapha Ousmane mooy ki nga xam ne moom dafa bëri woon alal lool te di ca may yonent bi sallallahu alayhi wa ñooñu xaaroon na mi ñuy tudd sax ñoo ñoom dañuy wax ne du ñuy risaas ay magasin la woon yoo xam ne yàlla leen rek ngir di ko dimbalee ko yonent bi sallallahu alayhi la tegtal moom alal bi ju bari jëmi bés yonent dafa xoor ba ngoon jot mu ne ndax danaa am lu ma doge nday Aysatu ne ko dara loo doge amu fi de mu jokkale koor ga xoor guddi ga xoor bëccëg ba ca topp ba jant sooyee mu ne ndax lu ma doge am na fi Aysatu ne ko dara amu fi mu dellu xooraat jokkale ci sa ba jant sooyee mu ñëw ne ndax lu ma doge am na fa Aysatu ne ko fu ñu koy jële ñun mënuñoo am dara lu mooy lu ñu yàlla jox mu jaar ci sa loxo yi rek ñëw ci ñun kër gi dara amu fi yonentu sallallahu alayhi wa sallam dal dem ci jàkka ja toog nday Aysata sàcc nag yónni ndaw ne ko demal ci Usmaan naa Affan ne ko yonent bi ñetti fan a ngi mi ngi tegale di xoor guddeeg ba cëg te doo am lu doge de ñu ñëw wax ko sidina Usmaan mu ne yàlla na yàlla xalak àddina yonent di xoor xamul lu mu doge ma nekk fi kenn waxuma ko dem leen safal ma nangami safi safi gëlëm nangami téeméeri gëlëm nañ saf bur yóbbu kër yonent ñu saf pepp mu ne pepp yéex na nañ saf nangami gëlëm ñu saf sungur yóbbu yéex na nañ sëf nangami gëléem yi mburu yóbbu nañ sëf nangami gëléem yi xar yi ñu wàjji yóbbu yooyu yëpp ñu sëf yóbbu ko ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam seeral ak risaas bu mën a def loolu yëpp ci benn taxawaay fekk mi ngi mi ngi pare ñu indi loolu nag ci kër yonent yonent jóge ak ci jàkka ja nag ñëw ne ay sa dara lu mu ne ko lu nekk a fi nangaman fi nangaman fi nangaman fi nangaman fi nettali ko mu ne fu loolu jóge mu ne ko Sidina Usmaan moo la ko yónnee de yonentu walbatiku foofu mu doge na jublu xibla di ñaan ba julli suba nee na ñaanalul kenn lu mooy Ousmane rek kooku mooy Seydina Ousmane ibn Affan afara gas na mu al bi biiru romata moo gas biiru romata ci Medina te yonentu noonu ku ko gas sa baag xeng ceeg baag julli ñi gàddu na la aljanna jaa sa xebal na mu al jay sa jay moo xebal xareb tamboog bi nga xamee ne fanweeri njune lañ yonentu di dem di xare ñoom ci réewi tubaabee te amul benn a sax bu mu leen yebale moom yonent mu ne ku leen yebal gàddul naa la aljanna Usmaan leen yebal ah daa joxe na mu alhadi hadiyu lama an saddawo ba fekkee yonent la adaaw noonu ya de moom la yonent yónni woon ca xareb Hudaybiya ne na dem xéwénoo na dem xéwénoo moom mi nga xam ne waaw bëgg nañ ko de ba mu demee ñu ne ko yow day may nañ la nga wët kaaba gi waaye yonent moom du fi dugg mu ne kaaba gu ñu waaye yonent du ma kaaba gi mukk te yonent wutu ko de lànk de adabun teg yi neen de waa ji naka la xamoo te la la maalu jafe bi tarki ca bay ga bay wut basa baax na lu da baawoo yaru ya de ba nga xamee ne bañ na ne du wët kaaba ga yàlla fulal na ko ca yool boo xam ne moo gënoon fuuf mu mu wët mu wët kaaba ga de fa jasadu fay na ko xanaa ci jëfam jooja bi bayaat ridwaanin ci bayaat ridwaan yeddun loxo bay daaw du daa ji weex mi nabi tukki ci yonentam de xam nga lu ko yàlla fay ci jëf jooju ba ñuy jaayante ca bayat rilwaan yonentu fa ne bii loxo loxo yonentu bi la bii loxo loxo Ousmane de dali teg ñaari ñaari loxoom ne Ousmane jaayante na de tenqalu tedd loola nga xam ne mooy tenqal yonentu ba xuutu Ousmane kooku kenn xam ko ci àddina lu may moom de dara may ko lu may tegin wa wasiir ibn ami géñ naa ci jaraafi doomi bay taxam fil ci mbir yi léegi mi ngi génn ci Sidina Ali ibn Abi Talib ki nga xam ne mooy jaraafi yonentu ci mépp mbit wa min allahi ci ñooñ te sant lay ndax ku falu buur ci say jegeñaale ngay fal waaw say say jaraaf moo jàpp ne yonent ca jiitu rek sooy boo jàpp naa Sidina Ali moo ca topp de Sidina Ali ibn Abi Talib lam yaqinan hóolu ali mooy ki nga xam ne fi mu ne mbir yàlla xere yàlla def koo sàng dana ko muri ba ñëpp janoog moom mooy bu pencam yàlla bu xamee ne mbindeef mi jeex na keroog ba ñëpp janooyee ak jana ak safara nañuy gëmee yëf ya ndax janoo moom amul werante ali moom na mu war a mel keroog moom mel na ko léegi de bal bayru moom sab jant la ma ali de di nekk ci moom xitaawoon muuraay kooku mooy Seydina Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ki nga xam ne yonent na ne képp koo xam ne maay sa kilifa rek Ali ibn Abi Talib ay sa kilifa de mandargam gëm yàlla mooy bëgg Seydina Ali ibn Abi Talib mandargam naafiq mooy bañ Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ñenanta ngoog ñooy xulafaa al arbaati juróom benn ñi ci des nag mooy talatu ibnu Ubaydillaay hawa Zubayr ibnu Awaam ak Saadu ibnu Malik ak Saïd ak Abu Ubaydata ibnu Jarrah ak Abdurrahman ibnu Awf fukki ñooñu la yonent gàdduloon aljanna de benn bés toog na ne Abu Bakrin aljanna la jëm Omar ibnu Xataab aljanna la jëm Usmaan ibnu Affaan aljanna la jëm Ali ibnu Abi Taalib aljana la jëm talhat ibnu ubaydillahi talhat alfayaat aljana la jëm subayr ibnu hawaam aljana la jëm saad said abdurahmaan ibnu awf abu ubaydata ibnu jarrah fukk ñi ñoom yonente gaddu seen aljana sallallahu alayhi wa sallama ñoom it waykat bi génn ci ñoom ñépp wa bi aswaajika ak ci jabar sa mi ngi génn itam ci jabar yi yonent bi nga xam ne yonent xaraf na ak ñoom wa bi amayka ak ci bàyyi tax sa ñaari bay taxaw yi nga xam ne gëm nañ yàlla yonent ba ko yàlla yónni xam na ñenenti baay yoo xam ne ñoo baay ma ba ko baay ñaar ña xéefar lañ ñaar ña di jullit ñaari xéefar yi mooy Abu Lahab fi alquran di xas ak Abu Talib ki nga xam ne bëggoon na yonent lool waaye waxut baatab seede bi ba nim dee ñaari ci des nag mooy Hamsatu ak Abbas ñooñu ñoo ñoo gëm yàlla wa bi ummi sibtayni ak ci ndey ñaari sët ñi saw ji jabare aliin mu ngi génn tam ci Fatimata Zahra ki nga xam ne moo jur Hasan ak Huseynu te mooy jabari Sidina Ali wa baniya ki doom man ak ña làq na leen ala baaw ña nga xam ne yonent na leen mbàjj yàlla dafa wax ci alquran ne innama yuridu laahu yàlla dafa bëgg a laabal mboolem ñoñ néegab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent daldi xutam mbàjj wërale ko boppam ak Fatimata ak Aliyu ak Hasan ak Huseynu yàlla sama ñoñ néeg ngi laabal leen yàlla nga leen laabal ci bàkkaar de daxa bunt néeg ba ne amin ba ñëpp di ko dégg ñooñaa mbàjj ma waroon itam maa ngi gën ci ñoom de ngéñ yaa ngoog boseri jeexal na ko ne alla maana may ma kóllëre alla maana may ma kóllëre li mu doon géñ mooy inna fu aadi naka xol sama xawawoon aji wéet la min tunóobin ngi di bàkkaar ataytu na yooyu di kenaa leen de ngéñ laa ngoog li mu doon géñ ko taxul mu nekk dëgg li ma doon géñ mooy samay bakkaar bari na ba sama xol tiit naa tiita tiita tiita tiita tiit ba wéet na de allahumma salli ala sayyidina muhammadin